gisoon nañu tarjama seydina maslamat ibn muxalladin eh, moom mi nga xam ne moom la imaam alxaafid ibn xajar ci fatxul yi waxoon ne am nañu ne moom mooy ki njëkk a juddu biir madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ci wàllam saar eh, moom maslama ak an-Nu'man ibn Bashir ibn Sa'din ñoom ñaar ñépp gisoon nañ seen tarjama walillahi alhamdu wal minna tey ba léegi ñu war a àggale fi nga xam ne moom lañ yemoon ci xew-xew yooyu nga xam ne ñoo xewoon ci premier année wu gàddaayu alayhi salaatu wassalaam tey ci xew-xew yooyu gisoon nañ ci kon juddug ñooñu seydna abdullah ibn zubayr maslamat ibn muxallad ak an-nu'man ibn bashir eh, bokk na ci xew-xew yooyu xew ci première année bi ba léegi comme ni nga xam ne noonu la imaam ibn isxaaq raxmatullah wax ne mu ne wa halaka fi tilka al ashhuri abu umaama as'ad ibn zuraara wal masjidu yubna e, moom rahmatullah alayhi loolu la wax moom imaam ibn isxaaq rahimahullah mu ne wa halaka fi tilka ashhur abu umaama mu ne ci weer yi bi yonent bi alayhi gàddaayee ci weer yi ci topp jege mu ne ci la génn àddina di abu umaama di as'ad ibn zuraara di seydna asad ibn zuraara radiyallahu taala anhu wa arda moom defoon nañ tarjumaan ci aqabaat yi walillaahi alhamdu wal minna am na ñu waxoon boo fàttale ko ci boroom xam-xam yi rahmatullah ne ñu mooy ki njëkk jaayante keroog ci aqabatu mina moom moo njëkk jaayante yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te nekkuloon mag noonu moom seydna abu umaama naka noonu bi seydna mus'ab ibn umayrin radiyallahu taala anhu wa arda daldi eh, ñëwe madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu ci moom la daloon di seydina as'ad ibn zuraara di abu umaama radiyallahu taala anhuma fa lañ moom la doon àndal seydina mus'ab di woo nit ñi foofule waa madina comme niñ ko gise woon ci islaamu Sa'd ibn Mu'aaz ak Usayd ibn al-Hudayr radiyallahu taala anil moom ci jamono yooyu ci la génn àddina seydna imaam Muhammad ibn Isaaq mu ne ci xadis boo xamante ne ni rijaaluhu siqaat góor ñi nekk ci càllale gi wér nañ ndax imaam ibn Isaaq dane xaddasani abdu wa xaddasani abdullahi bni abi bakr bni muhammad bni amr bni hazmin mu ne te nettali na ma abdullah ibni abi bakrin di doomi abu bakr ibni hazm abu bakr boobu di doomi ku ñuy wax muhammad ibni amr bni hazmin radiyallahu taala an al jamii an yaxya bni abdi an yaxya bni abdillah mu jële ko moom abdullah ibn abi bakr ci yaxya ibn abdillah ibn abdirahman di sëtu asad ibn zuraara moom abdullah yaxya ibn abdullah boobu eh, mooy góor ñi nekk ñu dëgër lañ naka noonu eh, imaam ibn shihab moom daal dina eh, zamat ibn saalih daal dina koy nettali na dégg na imaam ibn Shihab tamit di nettali lool ne abu umaama ibn Sahl moo ko nettali jële ci abu umaama di nettali ci abu umaama As'ad ibn Zurara eh, loolu tamit muy beneen xadis boo xam ne même bu dee ne sanad bi dafa da'if waaye comme li imaam al-Hafiz ibn rahmatullah alayhi wax ne Zam'at ibn Salih ci at-Taqrib mu ne da'if ku da'if la mooy koo xamante ne nii ku faible la waaye imaam al-Haythami indi na xadiis bi ci Majma'u Zawaa'id rahmatullah alayhi mu ne rawaahu Ahmadu wa fiihi Zam'at ibn Salih wa huwa da'if imaam al-Haythami rahmatullah alayhi ci Majma' mu ne rawaahu xadiis boobu mooy même xadiisu contenu xadiisu imaam Ibn Isxaaq bu dee càllale biñ lay tuddal sànk bi imaam ibn Ishaq boobu bu wér la ndax góor ñi dëgër nañu waaye pour yeneen riwaaye yi nga xam ne ñoo ñëw jaar ci Zam'a ibn Salih boobu moo wérul comme li imaam ak al-Haythami wax ne imaam Ahmad solo na ko waaye ci càllale bi Zam'a ibn Salih moo fa ne te moom dafa da'if ah, ginnaaw bi mu waxee loolu moom imaam al-Haythami mu ne rawaahu summa mu ne rawaahu tabaraani même xadis bi imaam at-Tabaraani tamit daal dina koy solo solo waaye mu ne wa rijaaluhu rijaalu saxiix mu ne ñi nga xam ne ñooy góor ñi nekk ci càllale gi ñooy góor ñi nga xam ne ñoo nekk ci saxiix ah loolu nga gis kon dangay gis ne shaahid la ci xadis bi nga xam ne mooy bu imaam imaam. Euh, ibn isxaaq bi na ko noon imaam alxaakim soloo na ko ci almustadrak comme li nga xamante ne nii bu imaam ahmad bi waaye boobu da ngay gis ne même bu dee comme bu imaam ahmad bi dafa amoon zamat ibn saalih bi yunus moo ko jële moom ci ibn euh, ibn euh, nga xam ne moom day yi riwaaye yële mu jële ko moom ci abi umaama ibn sahl te bi nga xam ne la ko imaam alxaakim solo da ko wéral imaam az-Zahabi àndi moom na ko noon boo demee ci sunan ibn Maaja boo fa demee ci kitaabu tibb ci xadis boo xam ne bu xasan la imaam ibn Maaja al-Qazwini rahmatullah alayhi daal dina ko fay solo léegi kon xadis bi lan la wax imaam ibn Isaaq dane ginnaaw la waxee ci càllale biñ la tuddaloon léegi mu ne bi'sal mayyitu abu umaama li yahuuda wa munaafiqi al-arab yaquuluuna law kaana nabiyyan lam yamut saaxibuhu wala amliku li nafsi wala li saaxibi min allaahi shay'an yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu wax ci bi nga xam ne ci la abu umaama as'ad ibn zuraara génne àddina mu ne bi salmayetu gisoon nañ ko bi ñu def eh, tarjamaam moom seydina abu umaama lii eh, waxoon nañu ko eh, walillaahi alhamdu wal gisoon nañu xadiis bi mu bi sa aka bon almayitu aka yées ki génn àddina abu umaama mais yées ci kan ci naafiqi ci yahuudi ak naafiqi mooy ndax de toute façon génnum nit ku baax àddina moom euh, lu bon lay doon wala mooy lépp loo xam ne ndax mooy day jóge ci dund goo xam ne day dem di fekk dund gu dàq gi ne woon loolu nag day naqari yéeféer day naqari li nga xamante ne mooy yahuud yi même bu dee ne fii nag contexte bu xaw a particulier la moo tax mu wax lii moom yonente mi alayhi salaatu salaam ndax lan lan moo tax dee génnu àddina seydna abu umaama radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa ardaahu dafa nekk lu yées ci yahuud yi ak ak munaafiqul arab ndax lan mu ne yaquluuna dañ naan law kaana nabiyyan da leen di yóbbu ñu gën a yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax dañ naan law kaana nabiyyan comme que da doon door a agsi di door a jóge màkkatal mukarrama zaada allahu tashrifan wa takriman ñëw foofu doon woote ci diine ji ñoom nag dalee na naqari woon rawatina yahuud yi nga xam ne dañu foogoon ne euh, yonent jóg jamono ji kat ci ñoom lay bokk ba mu bokkul ci ñoom nag xasaduuhu ñu daal di koy iñaane daal di koy mere ñoom nag euh, nan la bone ci moom mooy seen ñàkk gëm googu da leen ciy gën a ba ñu naan bi sa ñu naan la lawkaana na bi yan non bu doon yonent la daal dëgg bu doon yonent la ko lu ñuy wax lam yamut saaxibuhu àndandoowam bii di abu umaama kon du dee moom ñëwagul sax tàmbaleegul sax te imaam ibn Isaaq euh, moom wax ji mu wax mooy bi mu waxal boppam dane moom bi muy génn àddina sëy naa Abu Umaama mooy ci weer yi nga xam ne ci lañ doon tabax jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, ci la génn àddina moom ñoom ñu ne kii bu nekkoon kii demagul fenn nit ñiy dee ñi ko gëm di dee bu nekkoon yonent dëgg-dëgg euh, waaye xam ngeen ne waay waay waay waay ma ne xam ngeen ne kiiwam bi du dee waay mbokkam mi mbokkam mi di saxaawaam bii waay waay du dee waay yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne te xamuñ ne wala amliku li nafsi wala li saahibi min allahi moo tax dañoo xamuñ ne man laa amliku li nafsi moomaluma sama bopp manaluma sama bopp wala li saaxibi ci sama ak sama manaluma tamit sama àndandoo bi amul lu ma ko manal minallaahi shay'a bu dee ne yàlla daa dogal ci man loo xam ne safaan la mooy génn ak génnu àddina walla loolu mu dogan ko nga war a génn àddina loolu xamul ne man manuma ci dara manaluma ko sama bopp manaluma ko sama saxaaba bi ñoom nag daleen di gina a pousser ñu weddi ndax dañuy gina a conforter seen kéefër gi ñu nekk moo tax mu ne bi sal mayit abu umaama li yahuuda wa munaafiqil arab xadiis eh, bii nag dangay gis ne tudd na fi lan munaafiqil arab muy naafiq yi nga xam ne mooy naafiq arab yi eh, da ngay gis ne kon ak naafiq teel naa am ci lislaam biñ demee Medinatul Munawwara euh, même bu dee ne xadiis bi wax naa la def nañ taxriij bi même bu dee ne rijaaluhu siqaat mursal la waaye am na yeneen bu imaam alxaakim bi kon liñ la wax noonu bu wér la imaam az ànd na ceeg imaam ki nga xamante ne ni mooy euh, imaam al alxaakim mooy ne kon day wane ne wa munaafiqil arab ki ni kon bi abu umaama te abu umaama bi dafa teel a génn àddina comme li imaam alxa euh, imaam ibn Isaaq wax ne boobu yonent mi alayhi salaatu wasalaam mu ngi tabax jàkkaam ji moo tax imaam alxaafiz ibn Kasiir mu ne wa haadaa ci albidaaya wa nihaaya wa haadaa yaqtadii yaqtadii annahu awwalu aw annahu awwalu man maata ba'da maqdami nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xadiisu imaam ibn Isaaq bi day wane ne kon abu umaama mooy ki nga xamante ne ni mooy ki njëkk génn àddina bi yonent bi alayhi si saxaaba yi bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, gàddaay see ñëwee madinatul munawwara lii day wane ne moom mooy ki nga xam ne mooy ki njëkk ki njëkk génn àddina moom abu umaama di as'ad ibn zurar gis nga kon ci jamono jooju bi mu génnee àddina rek la yonent bi alayhi salaatu salaam naan bi sa almayit abu umaama li yahuuda wa munaafiq al arab loolu dañuy jàngal ne kon naafiq yi teel nañoo am ci lislaam waaye dañu lii lenn lañuy wan mooy ne kon munaafiq teel naa am ci lislaam te teel nañoo nekk ci li nga xamante ne ni ci euh, l'islam bi di yàq comme ni ñu ko defe woon waaye loolu benn wax la waaye imaam alxaafiz ibn kasiir rahmatullah alayhi moom dane waqad zaama abul xasan ibn al asiir fii alxaaba mooy usdul xaaba annahu maata fi shawwal ba'da maqdami nabi sallallahu alayhi wa sallam bi sab'ati ashhur wallahu a'lam moom mu ne imaam al xaafiz ibn Kasiir ci al bidaaya wan ba léegi mu ne waaye am na nag mu ne euh, ibn al asiir imaam ibn euh, asiir ci boroom usdul gaaba nee na contrairement ak li imaam ibn Isaaq wax ne mu ngi génn àddina jamono ji nga xam ne la yonent bi alayhi salaatu wa salaam tabax jàkkaat ji moom mu ne mu ngi génn génnul àddina jamono jooj waaye euh, mu ngi génn àddina ci shawwal ci weeru shawwal ci la génn àddina te gisoon nañu kën euh, yonent mi alayhi salaatu ci wax yi ñu ne rabiul awwal ci la ñëw madinatul munawwara ñii ne déedéet shawwal moom imaam ibn asiir mu ne sept mois ginnaaw bi fa yonent mi alayhi salaatu salaam ñëwee Medina ci la génn àddina moom Abu Umaama As'ad ibn Zuraara radiyallahu taala anhu wa arda waaye ginnaaw moom am na keneen koo xamante ne tamit ci la génn àddina moom ci jamono yooyu muy Kalsuum wala Kulsuum ibn al-Hidl mi nga xamante ni moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daloon bi nga xam ne ci la ñëw madinatul munawwara moom mi nga xam ne moom la daloon këram di seydinaa kulthum ibnul hidm moom mu ngi génn àddina ci jamono ci at mu njëkk moomu nga xam ne bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñëwee xubaa këram la daloon moom seydinaa kulthum ibnul hidm comme li nga xam ne noonu la ko abu Jaafar ibn Jarir di imaam ibn Jarir daal di waxe ci taarixam mu ne kaana awwala man tuufiya ba'da maqdamihi alayhi salaatu wasalaam min almuslim almadina min almuslimin fi ma dukir saaxibu manzilihi kulthum ibn alhidm lam yalbas ba'da maqdamihi illaa yasiiran xatta maat thumma tuufiya ba'dahu as'ad ibn zuraara moom imaam abu jaafar di imaam ibn jarir ci taarixam moom euh, dafa wax lu contraire ak li imaam ibn ishaq wax euh, wala li nga xam ne moom la imaam ibn kathir déduire ci waxu imaam ibn ishaq bi ne lii day wane ne ne kon As'ad ibn mooy ki njëkk génn àddina bi yonent bi aleyhi salatu wasalaam ñëw Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salatu wassalaam ndax imaam Ibn Jarir ci taarixam dane ki njëkk a génn àddina ginnaaw bi yonent bi aleyhi salatu wasalaam ñëwee Madinatul Munawwara ci jullit ñi ci li nga xam ne moom lañ nettali mooy saaxibu manzili ki nga xam ne moom moomoon kër gamu boroom kër gamu daloon di Kulthum ibn al-Hidm moom gisoon nañ tarjumaam walillaahi alhamdu wal minna mu ne moom desaatul lu bi yonent mi alayhi salaatu salaam dalee këram yàggul tuuti lu tuuti la ci teg xattaa maatam na ni muy génn àddina ginnaaw gi nag ci la dóor a génn àddina ki nga xamante ni mooy Asad ibn Zurara eh, radiyallahu taala anil jamii Kulthum ibn al mi nag bi muy génn àddina moom eh, dafa mage woon eh, dafa mage woon nekkoon koo xam ne mag la woon paa la woon euh, moom nag mu ngi tuub di yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëwee foofu mu génn àddina foofale euh, madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam euh, ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy génn àddina jamono jooju beneen xew-xew boo xam ne bu am solo bu xew ci première année bi ba léegi ginnaaw bi ñu gisee ñooñu faatu Asad ibn Zuraara ak Kulthum ibn al-Hidm radiyallahu taala muy ci première année bi tamit ci at mu njëkk mi ci gàddaay gi ci lañu yoonal nodd nodd nodd nodd mu ngay dégg moom ci première année bi ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la ko boroom bi subhaanahu wa taala daal yoonale muy nodd gi nga xam ne moom lañ xam mu bokk ci sha'airu diin bokk ci symbole l'islam yu mag yi ci jamono jooju la ko borom bi subhaanahu wa taala daal yoonal eh, nodd nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim li ñu wax nii du ijmaa këne ci première année bi la am na ndax dafa am wuute ñu ne ci première année bi la am ñu ne noonoo noddu du ci première année bi lañu ko lañu ko yoonal waaye ñu ngi ko yoonal ci deuxième année bi waaye imaam alxaafiz na xajar ak mbooloo mu bari ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne li nga xamante ne moo gën a dëgër mooy li nga xam ne dañ ko këne dañ ko yoonal ci li nga xamante ne mooy ci at mu njëkk bi loolu moom la wax moom imaam alxaafiz ci al fath rahmatullah loolu la wax këne lool mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër këne ñu nga ko yoonal ci at mu njëkk mi ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam al ibn Isxaaq mu ñuy nettali loolu moom imaam ibn Isxaaq mu ne xaddasanii dafa nettali xadiis bi ba pare mu ne xaddasanii bi haaza al xadiis Muhammad ibn Ibrahim ibn al an Muhammad ibn Abdillah ibn Zayd ibn Tha'laba ibn Abdi euh, mu ñuy nettali li nga xam ne mooy historique euh, yoonal gi nga xam ne moom lañu yoonal nodd mu ne fa lammat ma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil Madina wajtama'a ilayhi ixwaanuhu min almuhaajiriin wajtama'a amrul ansaar ila axiri ma qaal mu ne fa lammat ma anna bi nga xamante ne nii ci la ci la euh, dale rasulullah yow yonent bi aleyhi salatu wasalaam biir Medina ilayhi ixwaanuhu min almuhaajiriin mu ne mu dajeek euh, mooy dajaloo ñi nga xamante ne muhajiruna lansaar yi ñépp ñu dajaloo nekk benn nekk ci benn dëkk léegi newatu ñi nekk màkk ñi ne fii ñi nekk fële ñu am dëkk boo xam ne buur yàlla daal dina leen fay yombal ñu ne fa mu ne nag ci la mu ne jamono jooju nan lañ doon jullee mu ne waqad kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xiina qadimahaa innamaa yajtamicu annaasu ilayhi lissalaati li xiini mawaaqiitihaa bi geyri dacwa nga ne waa léegi euh, nan lañ doon jullee laaj laaj bi kay ginnaa yaatu lool mooy Makka nan lañ doon jullee nan lañ doon xame ne nan lañ doon nit toog yëg ne julli jot na nan lañ doon yëglee mbir mi mooy yooyu amul ay heure bi waaj jot nodd loolu amul woon wala heure bi jot heure bi jot ñu nodd voilà ndax yooyu après dinañ ci ñëw insha allah mooy ne nodd ci boppam nodd ci boppam euh, avant ñu koy yoonal amul woon nodd moo tax mu ne waqad kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent mi alayhi salaatu wasalaam ba mu agsee Medina nit ñi dañ doon dajaloo di ñëw ci moom di julli si ci jàkka ji li xiini bu bu ëram jotee rek ñoom dañ ko doon xam ñu ñëw sans am kuy nodd bi xayri daawa amul benn woote benn woote bu naan ay ci ñëw leen ngir li nga xamante ni nii moom mooy noddu gi loolu mu ne nag fa hamma rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xiina qadimaha an yaj'ala buuqan ka buuqi yahud alladhina yad'una bihi li salatihim thumma kariha mu ne nag yonent bi aleyhi salaatu salaam bi mu neewee foofu mbir mi kon noonu la demee woon mu bëgg moom aleyhi salaatu salaam daal di jël buuq mooy trompette buuq kom lan kom yu yahuud yi nga xam ne moom la ñu doon woowe wootee bu bëggee woo seen mbokk yi ngir ñu ñëw ci seen synagogue yi seen heure yi ñuy julleek yooyu moom lañ doon utilise waaye ginnaaw gi Euh, moom bëggu ko moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu daal di koy bay bàyyi naka noonu tamit naaquus naaquus mooy cloche bu waa nasaaraan yi di chrétiens yi tamit xalaatoon nañ ko loolu nag euh, bala ñu àggale ci riwaaye imaam ibn Isxaaq bi dañuy ñëw ci lu gën yaatu lool ak li nga xam ne moo ko gën leeral te imaam al-Buxaari Muslim ibn al rahmatullah alayhima daal di koy solo ku nekk ci sax yi eh, mooy xadiisu Abdullah ibn Umar ibn al-Xattaab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa eh, imaam bu dee riwaaya imaam rahmatullah alayhi dane xaddatanaa mu ne nettali nañu sama sëriñ di Mahmoud ibn Ghaylaan qaala nee na xaddatanaa Abdurrazaaq nettali nañu di imaam Abdurrazaaq as-San'aani qaala mu ne axbarana ibnu Jurayj di Abdulmalik ibnu Jurayj moo ko nettali qaala mu ne axbarani Naafi'un nettali na bi Naafi' di kan mawla ibnu Umar di Naafi' ki ko goreeloon di Abdullah ibnu Umar di sangam ibnu al-Xattaab radiyallahu ta'ala anil jamii' moom Naafi boobu mu ne anna ibn Umar kaana yaqul mu ne Abdallah ibn Umar de doon na wax naan kaana almuslimuuna xiina qadimu almadina yajtamicuuna fa yataxayanuuna alsalaata laysa yunaadaa laha da gis ne xadiis bii bu muttafaqun alayhi bii day gën a dëgëral mooy cosaanu xadiis waxu imaam ibn Isxaaq bi da koy gën a imaam abdullah ibnu omar mu ne radiyallahu mu ne jullit ñi dañoo nekkoon bi nga xam ne ci lañu gàddaay si mooy muhaajiruuna yi ñëw madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam yajtami'una fa yataxayyanuuna salaa dañ doon dajaloo dañ doon dajaloo euh, di xaar mooy di xaar waxtu bu waxtu yu jotee ci lañ doon ñëw dajaloo ñëw ngir julli si pour wax la ne jamono yooyu lan wan la lan amul woon li nga xamante ne mooy euh, ak dañuy dajaloo déedéet loolu loolu noonu amul woon lu leen doon luñ doon jël mu leen di woo waaye dañ doon dajaloo noonu fa yataxayyanuuna ñuy xaar waxtu mooy ñuy natt dañuy natt ana waxtu wi ban heure la jot ak yooyu bu ko defee bu jotee ñoom ñu dajaloo ngir julli nee na laysa yunaada laha ci riwaayu imaam muslim bi laysa yunaadi mu ne lay sa yunaada laha kenn doonu ko woon doonu loon woote ngir nit ñi julli si mooy amul woon lan la la bëgg a wax amul woon euh, li nga xamante ne nii euh, euh, mooy nodd loolu mu ne nag moom imaam abdullah ibn umar fatakallamu yawman fi zalik benn bés nag ñoom ñu toog muy jullit ñi ñu toog seen biir di waxtaane lool di waxtaan seen biir ci affaire boobu euh, fa qaala ba'duhum ngir trouver ci solution est-ce que dañuy continuer rek euh, di toog nii rek après di yaa euh, teg ko ci waaye waaw waxtu wi de war naa jot ku nekk jóge sa kër daal di dem Euh, ñu toog dajaloo buñ dajaloowee noonu ñu door julli wala est-ce que duñu ut kon li nga xam ne juif yi gis nañ leen ci dëkk bi ñoo banu Qurayza banu Qaynuqa banu Nadir ak mbooloom juifu banul Xaaris yeeg yoon ñoom ñépp gis nañ ne ñoom bu ñuy woote ngir seen julli yi ci seen euh, synagogue ñoom dañuy utiliser li nga xam ne mooy buuq biñ la waxoon muy li nga xam ne ab trompette la ci lañ doon ëf nga xam ne dañ koy ëf euh, buñ ci ëffee ku ko dégg rek ci ñoom xam ne waxtu yu jot na ñu daal di ñëw ñu ne wala boog dañuy jël yu chrétiens yi nga xam ne ab cloche la ñuy jël comme li ñu ko xamee rek gis nga église yi da ngay dégg cloche bi ne teng yooyu muy def ngir wane ne mbir mi kat aca mees jot na léegi nag ñoom ñu dajaloo bi ñu dajalooyee fa qaala ba'duhum moom jullit ñi di xalaat nag léegi ñoom nan la def am ñu ne ci ñoom ittaxidu naaquusan mithla naaquusin nasaara ne nañ leen ut ab naaquus naaquus mooy cloche nañ leen ut cloche ñenn ñi ne nañ leen ut cloche comme bu bu bu chrétiens yi loolu mooy premier avis mais nag am ñeneen ñoo xam ne ñoom gisuñu lool wa qaala ba'duhum ñeneen ñene ah non non non bal boo xan mithla qarnil yahud non nañ leen jël ab kor mooy trompette ñoom taay ay corne la woon comme ab ab mooy bii jën lañ doon jël di ko ëf nga xam ne buñ ko ëfee day foor ñoom ñu mën koo dégg xam ne seen heure julli jot na ñu ne nañ leen jël loolu mis la xarnil yahut comme corne di ci corne euh, di di di di ci ëf bu ko defee ku ko dégg rek xam ne julli la comme ni ko yahut yi wute euh, ñoom kon loolu lañ doon wax moom seydna abdullah ibn omar mu ne fa qaala omaru seydna omar radiyallahu anhu ne awalaa tab'asuuna rajulan yunaadi bis-salaa fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaa bilaal qum fa naadi bis-salaa eh, nee na bi nga xam ne nag ci lañ neew noonu ñii nee nañ nañ leen jël bu chrétien ñii nee nañ ah, non non non nañ leen jël bu juif nee na seydna omar ibn al-xattaab radiyallahu anhu al mulham moom mi nga xam ne moom gisoon nañ mi nga xam ne dëgg day doon dox comme yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne inna al haqqa la yajri ala lisaani omara wa qalbi ne dëgg de day daw ci lan nañu Seydina Omar ak radiyallahu anhu ak xolam mu ne moom mu joxe beneen position bu bokk la jooy mu ne awala tab'athuna rajulan yunaadi bis salaa waaw manuñoo euh, wax benn waay mu dem woote ci julli fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne bilaal jógal nga woote ci julli waa léegi euh, nan lañ doon wootee ci julli mooy est-ce que moo doon boobu noonu dañoo jóg rek noddu mooy ne dafa après di bi mu waxee lool rek Bilaal dafa jóg daal di noddu ah non non comme ni nga xamante ne noonu la ko imaam an-Nawawi euh, ci bi muy sara saxi euh, xadiis bi wax naa la muttafaqun alayhi la ci al-Minhaj ci saxiixu imaam Muslim bi mu koy sara na ko noonu imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi euh, moom it daal dina koy wax. ak ñeneen ci boroom xam-xam yi këne boobu noonu qum yaa bilaal qum fa naadi salaa boobu tekkiwul ne mooy mu nodd mooy mu nga xam ne mooy mu woote ci julli mais pas nodd ah moo tax imaam euh, kii imaam alxaafiz ibn xajar rahmatullah mu ne wa siyaaqu xadiisi abdillahi ibn zeydin yuxaalifu dalik mooy ndax dafa am eh, ñoo xam ne dafa nettali ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoo xam ne ñoom dañu jàpp ne bi nga xam ne ci la ne bilaal eh, yonent bi seydina omar dane ndax bu duñu yónni kenn mu dem woote ci julli yonent bi alei salatu salaam ne seydina bilaal jógal nga woote ci julli dafa am ñu ne loolu day war mooy ne mooy mooy nodd gi ñu xam ni mu ne déedéet moo tax mu ne fa qultu euh, siyaaqu xadiis abdullah ibn zayd yuxaalifu daalik mooy contexte xadiisu abdullah ibn zayd ibn abdi rabbi biñ la wax te imaam ibn isxaq soloo dinañ la wax ñi ko soloo ñëw boobu rahmatullah alayhi te muy xadiis bu wér imaam ibn isxaq moo ko soloo wax nañ la càllale bi sànq mais dañ la ne contexte bi ni ñu nekk woon doon ci discuter moo ñu indi ci xadiisu Abdullah ibn Umar bi nekk ci saxiixayni moo ñu indi fii mais dañuy delluwaat après ci xadiis boobu noonu mu ne moom lay junj nii imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne contexte xadiisu Abdullah ibn Zayd bi dafa wuteeg wax jooju këne mooy nodd gi ñu xam nii mu ne fa inna fii annahu lamma qassa ru'yaahu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala alqiha ala bilal falyu'adhdhin biha qaala fa sami'a umaru as-sawt fa kharaja fa ata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala laqad ra'aytu mithla alladhi ra'a fa dalla ala anna umar lam yakun haadiran lamma qassa abdullah ibn zayd ar-ru'ya mu ne contexte eh, contexte bi nga xamante ne nii euh, mooy xadiisu Abdullah ibn Zayd bi imaam ibn Isaaq solo day wane ne du ne sëy Seydina Umar gi nga xam ne mooy nodd gi moom la ne bi mu nee ndax duñ yónni kenn nodd mooy nodd gi ñu xam nii déedéet ndax lan ndax ci foofu noonu te dinañ ci gën a yaatal après insha allah mooy bi Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu ñëwee nettali yonent bi alayhi salaatu wasallam géntam gi yonent bi alayhi salaatu salaam dana ko jógal nga daal di koy euh, jàngal Bilaal wax ko ko moom mu noddu ci euh, mu noddu ko moom mu jël noddu Seydina Omar ibn na khattab bi mu déggee Seydina Bilaal di jàng di noddu ci la gaaw agsi ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko wallaahi maa ngi ci yàlla ne gént naa lu mel ni lii ma dégg Bilaal nii di wax nii di noddu loolu day wane ne kon Abdullah ibn Omar Abdullah ibn Zayd bi muy nettali mbir mi yonent bi alayhi salaatu wasalaam Seydina Omar ibn al-Khattab new fa woon ah imaam al-Hafiz ne waa léegi nga ne ko mais léegi eh, nettali gi ñu wax contexte bi saxaaba yi radiyallahu anhum toogoon doon waxtaan ñi naan nañ jël trompette u juif yi ñi nañ jël no cloche u chrétiens yi mu ne wa zaahiru anna ishaarata Omar bi irsaali rajulin yunaadi lilsalaat kaana aqiba almushawara fi ma yafaluuna wa anna ruya abdullah ibn zayd kaana ba'da dhalika wallahu a'lam mu ne li feeñ mooy junju gi nga xam ne moom la Seydina Omar daal di indiqué junju ko ne ñu yónni benn waay ngir mu daal di noddu lool dafa nekkoon ginnaaw bi nga xam ne ci lañu waxtaan mooy saxaaba yi waxtaan seen biir ba pare ndax lan moo tax ndax xadiisu Abdullah ibn Zayd bi dane moom fekke woon na mbir mi mooy jamono jooju bi biñ toogee doon ci waxtaan moom fekke woon na ko te loolu ih tammahu mooy du ko yitteel ndax dañ ciy wax ba pare amuñu daanaka bi bi fa mujjoon sës moo doon buuq muy corne bi te boobu yonent bi alayhi salaatu salaam bëgg ko waaye léegi nag bi mu ñibbee moom mbir mi daal di koy préoccuper bi mu tëddee ci la gént géntam gi nga xam ne ci la gis ku ko jàngal nodd ci biir gént gi bu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wasallam looloo tax mu ne ndax bu doon ci même ndaje mi la bu doon ci même ndaje mi la bu doon lo moo moo tax imaam al-Hafiz ne Seydina Omar ibn al-Khattab li wane li feeñ mooy ne fekkewul woon waxtaan woowu quene na fekk mu ne nañ yónni kenn mu woote ci nodd loolu li feeñ mooy après la te après bi mu waxee loolu moom Seydina Omar radiyallahu anhu ginnaaw loolu la seydna abdullah ibn euh, euh, abd abdullah ibn zayd daal di gént gént gi nga xam ne moom mooy noddu gi gi ñu xam mu ne wallahu nag taala alam léegi nag nga ne mee taxawal ndax ba léegi affaire bi léegi fanaadi bi salaat mooy bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi seydna waxee lool mu ne ko jógal nga woote nga nga nga nga nodd woote ci julli nga woote boog ci julli paa nga nodd waaw kon loolu lan lay lan lay tekki eh, kii ne imaam al qaadi Iyaad radiya rahmatullah alayhi mu ne al muraadu al i'laamu al mahdu xuduuri waqtiha laa xusuus al adaan al mashru' mu ne nag attention bu kenn gis xadiis bi nii rek yonent mi alayhi salaatu wasalaam Seydina Omar ne tee ngeen noo digal kenn mu dem woote ci julli yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne Seydina Bilaal jugal nga woote ci julli mu ne al-Qaadi Iyaad rahimahullah ne def leen attention loolu tekkiwul que ne mooy nodd gi nga xam ne al-muraadu liñ ci jun waa i'laamul mahd mooy rek loo xam ne lu loo xam ne day wane voilà mooy wane woote bi xuduuril waxtu wane que waxtu yu dugg na loolu rek la laa xusuusal adaanil mashru kenn tekkiwul woon mooy nodd gi ñu gi ñu yoonal ñii gi ñu xam de déedéet du loolu léegi euh, mu ne moom loolu pour wax la li ñu waxoon sànk ne loolu tekkiwul que ni mooy li euh, euh, imaam Qaadi Iyaad wax rahimahullah que ne mooy du noddu gële mais mooy luy wane ne jóg leen rek julli euh, jamono jooju nag nga ne mais kon ban expression la woon imaam al-Hafiz ne kaana al-lafzu alladhi yunaadi bihi Bilaal lis-salaa qawlu as-salaatu jaami'a axrajahu ibn Sa'd fi at-tabaqaat min maraasiil Sa'iid ibn al-Musayyib euh, mu ne moom imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne léegi mooy expression mais comme léegi euh, d'accord nañu ko ne kon qum yaa Bilaal fanaadi bis salaa jamono jooju tekkiwul woon nodd gi ñu xam waa léegi lan lañ doon wax kon lan la doon wax Bilaal moom lan la doon wax mu ne la doon wax as-salaatu jaami'a muy as-salaatu julli jaami'a mooy dajaloo ngir julli jot na mooy ñu dajaloo ngir julli Euh, loolu mu ne loolu nag imaam Ibn Sa'd moo ko soloo ci tabaqaat jële ko ci maraasiilu ci maraasiilu Sa'id ibn al-Musayyib rabbi rahmatullah yi ci la ma ci la ko euh, daldi indee foofu moom imaam Ibn Sa'd rahmatullah alayhi léegi loolu kon foofu leer na pour wax ñu mooy ndajaloo googu mooy ñu ngi ci contexte su ni nga xam ne kon processus bi euh, noddu xewe buñ defee récapi récapituler tuuti mooy ne gis nañ ne kon jullit ñi bi ñuy dóor a ñëw madinatul munawwara naka noon màkka tamit julli bu jotoon su màkka moom amul woon sax di jéem a dajaloo wala gisoon nañ dañ doon làqatu ca shi'ab ya doon fa julli ca xur ya waaye il était inconcevable ñuy daldi nodd foofu ndax ko faaru Quraysh ni duñ leen ci bàyyi te loolu gisoon nañ ci exemple Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ba mu jàngee suuratul Rahmaan ca biir yéefér ya gaa yi daldi koy tëgg dóor koo dóoru dóor ba muy nàcc euh, ndax lan suuratul Rahmaan bi nga xam ne moom lay jàng kon nag bul xalaat ñu naan lay nodd léegi kon loolu benn la doogaay naka noonu Medina bi ñuy dóor a ñëw mooy amuñ woon nodd amul woon dañ doon dajaloo noonu ginnaaw gi ñu dajaloo ñu ne nañu jël li nga xamante ni mooy yu chrétiens yi euh, seen euh, naaquusi cloche ñii déet ñu ne nañ leen jël li nga xamante ni mooy euh, buuq di corne juif yi ñii déet ah, ginnaaw loolu bu dee ne li imaam alxaafis na li feeñ mooy Seydina fekkew fekkewuloon ni ndax Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi mi fekk mbir mi moom mbir mi boobu mooy amaguñ ci woon solution ba mbir mi da ko préoccupé woon bi mu demee ginnaaw gi ci la gént loolu Seydina Omar ibn al-Khattab ne ndax duñu yónni kenn mu daal di woote te jamono jooju liñ doon woote mooy lan as-salaatu jaami'a loolu lañ doon wax ngir ku ko dégg rek xam ne kon julli daal di nay jot léegi euh, ñu ñëw nag ci riwaaya bi nga xam ne nag mooy mu indi nodd ginnaaw bi gisee contexte bi gis nañu Abdullah ibn Zayd radiyallahu taala anhu wa arda ah kon dañuy dellu ci riwaaya kan imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi riwaaya boobu nag muy imaam ibn Isxaaq bi rahmatullah alayhi imaam Abu Daawuda as-Sijistaani yi daal dina koy solo ci kitaabu salaa baabu bad'il adhaani mooy buntu début début nodd naka noonu imaam al-Buxaari rahmatullah alayhi na ko mais ci xalqu af'aalil ibaad loolu du saxiix bi muy ci xalqu af'aalil ibaad fa la ko soloo xadiis bi ñu lay wax nii muy xadiis imaam ibn Isaaq bi di abd bu Abdullah ibn Zayd na ko noon imaam ad-Daarimi rahmatullah alayhi daal dina koy solo ci kitaabul adaan baabun fi bad'il adaan ci téere nodd baabun buntu fi bad'il adaan ci début nodd imaam ad-Daarimi lu sunan sunanu ad-Daarimi imaam ad-Daarimi bi sëriñ la ci imaam muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an rahmatullahi alayhima ah, naka noonu imaam at-Tirmidhi daal dina koy solo ci kitaabu salaa baabu maa jaa fi bad'il adaan solo na ci kitaabu salaa téereb julli baabun bunt boo xam ne maa jaa fi bad'il adaan ni ñëw di wax ci début wu nodd waaye naka noonu imaam Ahmad ibn Hanbal soloo na ko ci musnad bi imaam Ibn Khuzayma yi soloo na ko imaam al-Bayhaqi soloo na ko ci as-Sunanul Kubra bi xadis bu wér la eh, ñi ko wéral bokk nañu ñi ko wéral imaam al-Bukhari naka noonu imaam an-Nawawi imaam al-Dhahabi imaam an-Nawawi ñoom ñëpp daal dinañ imaam al-Hafiz Hajar al-Asqalani rahmatullahi ala al jamii xadis eh, boobu mooy lan xadis eh, boobu imaam dañuy jël riwaaya bi nga xam ne moom la imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi wax mu wax ñu kon contexte bi nga xam ne ci lañu ne woon ba pare mu ne fa baynama hum ala bi nga xam ne nag ci la ñoom julli ñi nekk noonu mu ngi ci biir riwaay bi mooy ana nan la ñuy ñii jël cloche ñii ne nañ jël lële mu ne biñ nee noonu après mooy du ci bërëb bi foofu après ñu dem comme ni nga xam ne euh, imaam Abu Dawud noonu la ko solo ci sanad boo xam ne imaam al-Hafiz ibn Hajar nee na bu wér na mu ne jële ko ci doomu benn doomu Seydina Anas mu jële ko ci ay maamam yenn ay ay bàyti xam bokk ci ansaar yi ñu ne ihtamma nabiyu sallallahu alayhi wa sallama lissalaa kayfa yujma'u yajma'u nnaasu laha mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu da koo préoccupé woon naka la euh, dajaloo ngir julli ku nekk wax mu indiwaat comme riwaaye yi nga xam ne moom lañ waxoon waaye yooyu yépp benn yéemu ko ci benn kiiwu ko ci ah, léegi kon bi ñu newee ci noonu noonu ci ambiance boobu mu ne moom imaam ibn Ishaq ci riwaay boobu bul fàtte ne surtout an Muhammad ibn Abdillah ibn Zayd ibn Thalaba ibn Abdi di surtout Abdullah doo doomam Euh, doomam moo ko soloo di Muhammad moom moo ko jële ci doom baayam di Abdullah ibn Zayd euh, mu ne bi nga xam ne ci lañ nenoon idraa Abdullah ibn Zayd ibn Sa'laba ibn Abdi Rabbi axu bal Haaris ibn al-Xazraj nida mu ne la Abdullah ibn Zayd mooy Abdallah di doomi ku ñuy wax Zayd Zayd boobu di doomi ku ñuy wax Salaba Salaba di doomi ku ñuy wax Ibn Abdi Rabbi axu Balxaaris ibn al-Xasraj di mbokk waa Balxaaris ibn al-Xasraj te bokkoon ci waa ahlul Madina mu ne ci la génte annidaa amuy nodd ci la ko génte daal di koy gént ci gént léegi gént gi mooy Eh, bi mu ko géntee mu ne fa ata rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko géntee nag mu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasallam ne ko fa qaala lahu mu ne ko yaa rasulallah ne ko yow ndaw yàlla li de alayhi salaatu wassalaam innahu taafa bi hadhihi al-layla taa'if marra bi rajulun alayhi thawbaani axdaraan yaxmilu naaquusan fii yadi mu ne ko man daal bii bi may nelaw sa ngay gént dafa am benn waay bu ma dikkal ci biir gént gi dafa ma romb mu ngi sol nag waa ji ñaari yére yu vert la sol maa ngi gis ci loxoom mu ngi benn cloche comme cloche juif yi non chrétien yi ñuy wo yi ñuy yëngal bu dee dañuy wane ne mees jot naat ak seen façon yi ñuy jaamoo seen yàlla yooyu léegi nee ma ma gis ko waajooñ mu sol ñaari yére yu vert ci gént qultu lahu ma ne yaa abdallah attabi'u hadha an ci biir gént gi nee na ma ne ko waa eh, yow jaamub yàlla bi ndax xamu ko te koo xamul moom mën nga ko tuddee abdallah ndax ñépp abdallah lañ koo xamul rek mën nga ko tuddee abdallah ne abdallah mooy jaamub yàlla te ñépp jaami yàlla lañ mu ne ko waa yaa abdallah ne ko yow abdallah jaamub yàlla atabi'u hadha an-naqus ne ko cloche bii ma gis nga yor danga koy jaayam déet xaala waa ji ne ko wama tasna'u bii ne ko loo loo koy doye wax ma li nga koy doye d'abord bala ma laa wax ndax dama koy jaayam déet xaala nee na ma ne ko qultu nad'u bihi ila as-salat ne ko non damaa bëgg nga jaay ma ko bu ko defee ñu koy ñu koy yëngal bu julli jotee ba jullit ñépp xam ne julli jot nañu ñëw ah, bi mu waxee lool nee na waaji na ko afala adulluka ala xayrin min dalik ndax duma la tegtal lu gën cloche bi est-ce que duma la tegtal lu gën cloche bi ma yor ngir ngay ngir ngeen man ci di woote ci jëme ci julli ah qaala nee na fa qultu wa na ko waa lool nga may tegtal mooy lan xaala mu ne ko taquulu danga naan waa ji ne ko ci biir gént gi ne ko danga naan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ñeenti yoon ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ñaari yoon ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ñaari yoon hayya ala salaa hayya ala salaa ñaari yoon hayya ala al falah hayya ala al falah ñaari yoon allahu akbar allahu akbar ñaari yoon laa ilaha illa allah loolu la ko wax loolu la ko wax ci gént gi muy nodd gi ñoo xam nee na waa ji bi ma nee ko waa loolu nga ne ma moo gën cloche bi mooy la mu ne ko danga naan allahu akbar buur yàlla màgg na moo gën a màgg lépp mooy ci màgg moom kese allahu akbar moo gën a màgg seen bu doon ci kuffaaru Qurayshi ni waay waay yëg leen na allahu akbar min al awsaan buur yàlla gën màgg seen moo gën a màgg seen xërëm yu bon yi di jaam waaye képp koo xam ne li la teree julli la la teree julli yëgal ni waa ji bu nee allahu akbar di nodd mu ngi mel ni mu ngi la naan ay way euh, jaamub yàlla bi baal li ngay def te xam ne allahu buur yàlla akbar moo gën a màgg li nga ne waay allahu akbar wax ko ñeenti yoon muy tarbiya wax ko ñeenti yoon allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa amul maa ngi seede an laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa allah kudul buur yàlla répété waat ko beneen ashhadu an laa ilaha illa allah ngi seede an amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa allah kudul buur yàlla ashhadu anna muhammadan rasulullah mooy nga seede këni amul benn këni muhammad mi alayhi salatu wasalam rasulullah ndaw yàlla la mu répété waat ko ñaari yoon ashhadu an la ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaa mooy ñëw leen ala salaa ñëw leen ci julli hayya ala salaa ñëw leen ci julli hayya ala falaax ñëw leen ci li nga xam ne mooy texe gi ndax texe gi fii la ne newul ci li tax ngeen bañ a julli na leen leer hayya alal falaax néew leen dikk leen ci li nga xam ne mooy joxe mu ne allahu akbar buur yàlla màgg na moo gën a màgg allahu akbar buur yàlla màgg laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illallah ku buur yàlla eh, nee na bi nga xamante ne ci laa ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa lamma axbara biha rasulullah moo ci gént la ko gis mu gaaw ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi nee na bi ma ko waxee mu ne innaha la ru'ya haqq lii de géntu dëgg la am na ci riwaayé imam Abu Dawud bi xam nga wax naa la riwaayé yi ni nga xam ne noonu lañ bari du du kii rek la ko jàngal du noddu rek waaye da koo jàngal tamit al mooy li nga xam ne mooy euh, taxawal julli mooy du noddu rek waaye da koo jàngal iqaama nee na bi ma waxee loolu euh, nee na daf mu tegal ma ci ne ma mooy ci riwaaya imaam euh, abu daawud bi rahmatullah aley mu jàngale am na nodd ne ma nag boo jógee boo lee dangaa jóg ngir wa taqulu nee na mu tegal ko ci waa jooju tegal ko ci ne ko ah nee na bi mu ko waxee lool nodd gi summa staxara anni ghayra ba'id mu daldi ma daldi mooy daf ma romb may wax ak lool ba mu bi wax ma na ma noo cloche bi loo koy doye ma ko mu jàngal ma ne ma lii moo gën loolu nee na mu daal di euh, ma daal di koy mu daal di may féete ginnaaw tuuti mooy taxawatuñ comme ni ñu taxawoon doon waxtaan ak moom sànq mooy mu avancé mais nag lu soriwul ba pare mu ne ko mu tourné waat ne ko summa qaala wa taqulu idha aqamta ci gént gi ba léegi waa ne ko wa taqulu te na wax ida aqamta booy taxawal julli mooy boo ñëwee ba julli rekk ci des boo noddee lii ma la wax ba pare na nga wax an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaah hayya ala alfalaah qad qaamati salaatu qad qaamati salaah allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah mu ne ko nag waa ji ci biir gént gi ba léegi mu ne ko boo léegi nag booy taxawal julli na nga wax mooy ne yii nii yëpp amul woon jamono ñoon moom ci gént lu ko gis yii nii yëpp temps yooyu wax nañ na sànq début yi kenn doonuñ mooy dañ doon buñ doon julli noonu rek la ñuy kii waaye ñu ne ko bu ci biir gént bi yàlla ginnaaw bu ñu ko jàngalee nodd na ko nag iqaama bi lii la boo dee da taxaw ngir ñeen taxawal julli nag lii ngay wax waxal allahu akbar buur yàlla màgg allahu akbar buur yàlla moo gën a màgg ashhadu an laa ilaha illa maa ngi seede na amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla ashhadu bi gis nga yi par benn la mooy allahu akbar allahu akbar lañ def deux léegi ak tey euh, ak tamit kii nu mu tudd ahkaamul agent ak yooyu dinañ ci ñëw insha allah après mooy réglu l'appel à la prière ak yi jëm ci yooyu insha allah li nga xam ne moo jëm ci wàllu fiqh beeg yooyu dinañ ci ñëw insha allah mooy ak yan façon moo am ci nodd yan façon nodd moo existé moom la nit ki mën a def mënu la def lu wuteeg lool ak yan façon iqaam moo am ak lan euh, yi jëm ci yooyu insha allah mu ne ko kon da ngay gis ne allahu akbar allahu akbar ñaar bu dee noddu bu dee kii euh, iqaama allahu akbar allahu akbar ñaar ashhadu an la ilaha illallah yoon ashhadu anna muhammadan rasulullah benn yoon hayya ala salaa benn yoon qad qaamati salaa nag mu wax ko ñaar yoon qad qaamati salaa qad dëgg dëgg qaamati salaa mooy julli jot na taxaw na jot na taxaw julli jot na qaamati salaa qad qaamati salaa ñaari yoon allahu akbar yàllaa màgg allahu akbar màgg laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg kudul borom bi subhaanahu wa taala léegi nag mu ne abdullah ibn zayd fa lamma asbahtu ataytu rasulallah sallallahu alayhi wa bi ma bi ma géntee lool ba xëy ma xëy ñëw ci yonente bi alayhi salaatu ma wax ko ko mu ne ko innaha la ru'ya haqq insha ne ko sa gént gii dafa ñëw nettali ko gént gi mu ne ko inna lii de la ru'ya haqq géntu dëgg la insha allah bu soobee borom bi euh, ne ko nag fa qum ma'a bilaal fa alqiha alayhi fal yu'adhdhin biha fa innahu anda sawtan min nee mu ne ko ah, waaye ne ko kon lii géntu dëgg la bu soobee yàlla mais demal demal ak jógal yaag bilaal jàngal ko lii nii jàngalal bilaal lii nga gént lii nii nodd gi bu ko defee boobu mu nodd ko ndax moom kat moo la gën a yëkkatiku baat te moo la gën a neex baat moo la gën a yëkkatiku te moo la gën a neex baat ne ko moom Abdullah na Zayd radiyallahu anhu nee na fa qumtu maa Bilaal yooyu yëpp nag dinañ ci ñëw xam nga fii mooy bu ñëwee ci ahkaamul euh, euh, euh, règle yi jëm ci wàllu al azan woote ci julleeg nodd ak yooyu mais tamit règle yi nga xam ne mooy noddukat bi yan critère la war a am ak yooyu insha allah dinañ ci ñëw gisoo yonent mi alayhi salaatu salaam nee na fii ku fa qum jógal nga àndal ak bilaal nga jàngal ko ko ndax moom moo la gën a yëkkatiku bàtt moo la ko gën a neexle bu boobaa dinañ ci ñëw euh, gisaale tamit yenn yi nga xam ne euh, mooy yu wérul yi nga xam ne moom la ñuy wax insha allah dinañ ñëw ci yooyu bu soobee yàlla nee na fa qumtu nee na man abdullah ibn zayd ma daal di jóg maa bilaal ànd ak bilaal nee na fa ja'altu ulqihi alayhi wa yu'adhdhinu bihi mu koy wax mooy da koy dikk day taxaw di di léegi danaan ko léegi da ngay wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar daal di wax ca kaw moom mooy moom par nànk lay wax bu paree benn rek mooy comme koy booy sa nit bu paree rek mu ne ko an la ilaha illa allah noonu la def ba nodd gi pare nee na ma koy wax moom muy noonu nee euh, bi ma defee lool nag bi bilaal di nodd noonu nee na fa sami zalika umar ibn al nee na Omar ibn al-Khattab di Seydina Omar ibn al-Khattab dégg gi wa huwa fii baytihi nekk mu ngi woon këram fa xaraja yajurru ridaahu da ko dégg rek jóge këram di daw di xëcc mooy seen yi ñu doon làmboo téye ko di ko xëcc di daw wa yaquulu mu ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam walladi ba'athaka bil haqq ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam laqad ra'aytu mithla ma ra'a nee na mu daw si ñëw na yonent bi alayhi salaatu wasallam maa ngi wat ci yàlla ci ki nga maa ngi wat ki nga xam ne moo la yónni ci dëgg que ne man lu mel ni gént gu mel nii lii nii ma dégg man gént naa ko biig lu mel nii laa gént yonent bi alayhi salaatu wasallam ne fa lillahi alhamd ne buur yàlla moom moo moom la ñeel moom dong moom képp booleen façon sant cant yépp moom la moom la ñeel ah. kon loolu mooy li nga xam ne mooy historique li noonu la nodd ñëwee muy Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbi mooy ki nga xam ne moom moo ko gis ñëw nettali ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye du moom rek ko gént Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu moom it gént na ko mu ñëw loolu nekk loo xam ne dafa seddal yi li nga xam ne moom la gént Euh, moom Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi léegi nag euh, mu des ahkaamu muy euh, attey noddu léegi attey noddu noddu lan la mooy lan mooy attey noddu ci lislaam ak tamit yi nga xam ne mooy règle yi jëm ci wàllu noddu yépp ak yan façon nodd moo yan façon ñaata façon nodd am ak ñooy yan voilà ak lan mooy ci euh, waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi léegi loolu nag insha allah dañuy bàyyi ba bii di ñëw bu ko defee ñu gisandoo yooyu yëpp amaana nag du gudd ndax buntu la nag bu gudd la du lu ndaw de azan nii nodd nii du loo xamante ni nii mooy may nag balaa boobu mooy dangay def taarif bi mooy définition ndax bala ngaa dugg ci dara da nga koy définir définir bi lughatan ci linguistique linguiste ci langue bi wa ak sharia nan la ndax ni daa wala al loolu da ngay gis ne mu arab la mais lan lay tekk ci arabe yi ak tamit ci langue arabe ak sharia bi yooyu après ainsi de suite yan ñooy seeni atte